Yahya ibn Sharafin an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahu llahu ta'ala fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidi l-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaati wa s-salaam fi l-baabi t-taasi'i ashar ba'da l-mi'atayn وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حالت دونه غياية فأكملوا ثلاثين يوما رواه at-Tirmidhi rahimahullahu wa qaala xadiisun xasanun saxiix al-ghayaaya bil-ghayni al-mu'jamati wa bil-yaa'i al-muthannaati tahta al-mukarrara wa hiya as-sahaaba kon al-imaam al-xaafid an-Nawawi rahimahullah ginnaaw bi ñu ubbee ci suñu jotaay bi ñu génn buntu garab ci toolu ñu li sell ñi radiyallahu anhum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum euh, muy chapitre deux cent dix-neuf di wax ci baabu nahyi bunt bi tere an taqaddumi ramadan bi sawmin ba'da euh, nisfi sha'baan tere di jiite di anticiper di njëkk di jiitu ramadan woor ginnaaw nisfu Shaaban bu Shaaban di baraxlu daal di diggee lu dul koo xam ne da koo jokkoo nag li ko jiitu woon mooy wooroon na laata baraxlu di digg muy muy nekk ci moitié bi wala koo xam ne daa dëppoo ak aadaam comme koo xam ne dafay woor alxames yi altine ak alxames yi mu dëppoo ak moom konkaraawul ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañ xadiis mille deux cent mu ne woon an abi hurayrata radiyallahu anhu an annabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala laa yataqaddamanna ahadukum ramadaana bi sawmi yawmin aw yawmayn bani mu jeexe walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ xadis boobu ak ci masalaam tey ñu waroon a gis xadis bi ci tegu muy mille deux cent vingt-cinq mu ne wa an ibni abbasin mu ngi jële ci doomu abbas bi muy abdallah radiyallahu anhuma annahu qaala mu ne nee na qaala rasulullah mu ne dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ne nee na laa tasuumu ramadan waaw laa ramadan suumu woor leen li ru'yatihi ngir fekk da ngeen koo gis moom weer wi wa aftiru te na ngeen woor na génn ci koor gi dugg ci weeru kor yi shawwal li ru'yati fekk da ngeen a gis weer wu leer naññ waaw bu leen di wan ne ah ñu ngi guddi vingt-neuvième guddi gis nañ weer wi kon suba la kor yi waaye fa in xaalaat bu doxee duunahu diggante ngeen gis ku moom weer wi ghayaayatun al imaam an-Nawawi mu ne al ghayaayatu ci suuf bil ghaynil mu'jama ghala bul wax mooy ayn bu am tomb la wa bil yaa'i ak yaa mooy ñaari almusannaati tahtu almukarrara bi am ñaari tomb ci suuf muy yaa pour dalay loolu dañ ko doon daptu ngir léeg-léeg bi ñu maas mbir nit mën naa juum jàpp xataata xataata wala xata loolu mu koy leeral ne ñoom ñaar tahtu mukarrara yaa yi ñaar yaa ra ya ya ra ya ya wa mooy as-sahaaba mooy Euh, bi siin as-saxaabatu mooy niyaaz mooy ay niir bu dee kon dafa dox seen digganteeg moom ngeen gis ko xayaayatun ab niir fa ak mil wu na ngeen matal salaasiina fanweer yawman bés mu ne lii rawaahu solo na ko at-Tirmidhi al imaam Abu Isa a tirmidhi wa qaala mu ne xadiisun xasanun saxiix xadiis la boo xam ne bu euh, baax la bu wér eh, eh, eh, ci suñu bi ñu génn. précision ci euh, waxu imaam Abu Hanifa ba léegi rahimahullah xam nga dañ la waxoon ne waa jumhur ni ñuy saxale weer dugg na te lool euh, mooy est-ce kenn voilà loolu la woon duggug weer est bu kenn nit rek gisee doy na ak génnug weer génnug weer ñu ne ñoom ñoo ci àndoon mooy il faut mu am ñaari nit ndax xadiis yi nga xam ne ñoom ñoo ñëw di ko wax waaw léegi <clears throat> muy amiru màkk boobu jiitu màkk boobu te saxaaba la woon nga xam ne ba mu koy wax dana am na ci seen biir koo xam ne moo ñu gën a xam waxu yeneen saa salaam joxoñ benn ku nekk ci ginnaaw <laughs> raaw bi nee na ma laaj ne mais kii kat la ñu ne ma ibnu omar ibnu omar te ba mu ko joxoñee dane waaw lii la ñu yeneen saa salaam digal mooy ngir ñu génn ci weer wi fekk dañoo wooroon il faut minimum ñaari seede bu dee ci dugg nag Seydina Ibnu Umar ci boppam nee na man nit ñi gis ni séentu nañu weer wi gisuñu ko man ma gis ko ñëw wax ko Yonent bi alayhi salaam mu digle ne suba dañuy woor benn kaw kaw jóge na la Ibnu Abbaas radiyallahu anhu na ko Ibnu Umar ne kaw kaw bi fële la jóge fekk dañoo séentu kenn gisul Yonent bi alayhi ne ko est-ce que yow yaa ngi seede ne hmm? est-ce que ñu seede nga ne an laa ilaaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ak yooyu yëpp mu ne waaw yeneen sallallahu alayhi wa sallam woo Seydina Bilal mu yëgle ne suba dañuy woor kon loolu daa leer hmm? léegi eh, eh, eh, muy loolu <coughs> kon nag loolu bu leeree mu des imam Abu Hanifa rahimahullah xam nga dañ ne ma Maliki moom de toute façon dugg weer ak génn weer il faut ñaar te loolu am na ci Shafi'i yi ñu bari ñoo xam ne loolu la ñu wax mais imaam An-Nawawi ne ne li gën a dëgër ci seen matam mooy dara kenn kese bu wóor ku wóor doy na loolu mooy li gën a dëgër te moo doon mazhabu ñu ci des ku mel ni eh, Hanafi eh, imaam Ahmad ak mbokkam yi léegi imaam Abu Hanifa d'accord na ci wax jooju te bu dee kenn gis na ko mais à condition liñ la waxoon mu lëndëm asamaan si lëndëmoon mais d'accordul mukk shahada yi kenn rek ñëw ne moom yëgle ni gis na fekk dafa leer naññ mooy mbir mi amul benn niyaal buy dox diggante nit ñi gis ko kenn nit ñi moom moo gis loolu du ci d'accord waaye fii li ma li ma fàtte woon préciser mooy non même bu dee loolu dafa leer naññ même ñaar du doy ci moom non il faut mu nekk ñu bari waaw il faut ñu nekk ñu bari manu la nekk ñaar asamaan si leer naññ saa yi ñu julli timis bi timis biy dugg leer na amul benn kii ñu ñu bari ñoo koy xoola dox waaw loolu mooy bi jamonoy baax waaye léegi yàlla xam na am na gox yoo xam ne kenn du ko séentu ah waaw walla iyaazu billaah kenn du ko séentu lu dul bu dee weeru koor ak yooyu waaw sinon même weeru koor am na ñoo xam ne fële la ñuy toog kal ko ci waaye on a qu'est-ce qu'il quest a dit <laughs> waaw qu'est-ce qu'on a dit bi may wax nag ci jataay yële naan commission bi dañ naan la commission bi te commission bi day une annonce à faire dix-huit heures loolu France laay wax waxuma Sénégal Sénégal moom waxuma <laughs> voilà foog naa loolu leer nag ci biir wax ji préciser wu ma ko mais loolu euh, ku koy déglu na xam ne France laay wax waaw ñoom laa gis ñuy annoncé ne weer wi feeñ na ay jours sax avant ah léeg-léeg ci timi tàkkusaan nekk ay dix-sept Euh, jant bi war a euh, so ay vingt et ñoom ñu annoncé bu yàgg moom loolu c'est la France <laughs> voilà mais du Sénégal walillahi alhamdu wal kon loolu lu ama am solo la léegi kon imaam Abu Hanifa rahimahullah en fait waxam leen la dina nangu kenn kese ñëw yëgle ne gis na weer wi bu dee ne daa am ay niir yu tax euh, gis bi jafe wala mu nawetal loolu d'accord nag kenn ñu wax ko mais bu dee ne dafa leer nañ mbir mi lëndëmul waxu benn nit waxuma la ñaari nit rek du doy il faut ñu nekk mbooloo waa jumhur nag rahmatullah alayhim ñoom ne loolu euh, de toute façon ñoom teguñu ci loolee wallahu ta'ala a'lam léegi ñu jël xadis bii ñu nekk kon xadis bii mu ne euh, rawahu Tirmidhi mu ne al imam Abu Isa at-Tirmidhi moo ko solo mu ne waqaala xadiisun xasanun saxiix léegi laaj bu njëkk bi mooy euh, est-ce que moom dong moo ko solo dañ naan la xadiis bii de euh, imaam an-Nasaa'i rahmatullah alayhi soloo ko tamit voilà soloo na ko moom ci ay termes yoo xam ne ab al uliya gayaaya indi na ko ci yoo xamante ne imaam ibnu Abbaas radiyallahu anhuma dane dane suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in haala baynakum wa baynahu sahaabun fa akmilu al-idda wala tastaqbilu ash-shahra istiqbaala voilà mu ne Yonent sallallahu alayhi wa sallam Ibn Abbas riwaayé mooy benn ci riwaayé da Imaam An-Nasaa'i yu bari la ci indi kitaabu siyaam dhikru al-ikhtilaaf ala Mansuur fi hadiisi rib'i fii mu ne foofu am na ci kàddu yoo xam dafa ñëw suumu li ru'yati woor leen ndax da ngeen ko gis weer wi wa aftiru na dog li ru'yatihi ndax da ngeen ko gis fa in xaala bu doxee baynakum seen diggante wa baynahu seen digganteeg weer wi ngeen gis weer wi saxaabun ay nuage ay niir fa akmilu nangeen ngeen matal al iddata lim bi wala shahra istiqbala bu leen accueillir <laughs> di jiitu weer wi ak jiitu voilà kon mu ngi noonee euh, ba pare ci beneen bi euh, euh, illa an ida ra'aytum alhilala fa suumu wa ida ra'aytumuhu fa aftiru fa in ghumma alaykum fa atimmu sha'bana thalathin illa an tarawu alhilala qabla dhalik thumma suumu ramadana thalathin illa an tarawu alhilala qabla dhalika yooyu yëpp al imamu ahmad ibn shu'ayb an-nasawi an-Nasa'i rahmatullah alayhi moo ko di eh, léegi kon loolu eh, lu ama am solo la kon moom moo ko solo eh, moom al imaamu an-Nasa'i rahmatullah alayhi imaam Ahmad tamit solo woon na ko ci lu jiitu suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in haala duunahu ghayaayatun kum bi fa akmilu al-idda wa shahru tis'un wa ishrun yaani annahu yakunu naaqisa waaw mu dolli ci naka weer mën na nekk vingt neuf waaw mu ne loolu li mu ci jublu mooy du tout le temps trente lay doon mën na nekk vingt neuf mën na nekk trente mën na nekk fanweer yu mat man na nekk fanweer bu manqué benn wallahu a'lam kon ñoom ñoom ñoo ko solo imaam Ahmad imaam An-Nasaa'i ak imaam Abu Iisa At-Tirmidhi al-imaam At-Tirmidhi mu ngi ko indi abwaabu sawmi an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu maa jaa'a anna as-sawma li ru'yati al-hilaal wal iftaaru lahu mu ne haddathanaa Qutaybatu mu ne nettali na Qutaybatu Qutaybatu ibn Sa'iid ibn Jamiil ibn Tariif ibn Abdillah Ath-Thaqafi mawlaahum Abu Rajaa' al-Balkhi al-Baghlaani gane addina 148 génn addina 240 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Abul Ahwas mu ne ki ñu nettali mooy Abul Ahwas di Sallaam ibn Sulaym al-Hanafi mawlaahum al-Kufi rahimahullah génn addina la 179 rahmatullahi alayhi an Simaak ibn Harb mu jël ko Simaak ibn Harb ibn Aws ibn Khalid eh, eh, abu Abul Mughira az-Zuhali al-Bakri al-Kufi rahimahullah génn àddina la 123 rahmatullahi alayhi an Ikrima mu jël ko ci Ikrima al-Qurashi al-Hashimi Abu Abdillah al-Madani mawla Abdullah ibn Abbas euh, bokkoon ci cosaanam ci berbère yi la fële ci euh, Maghrib mooy dans l'Afrique du Nord génn àddina am na nag ñu wute mu ngi génn àddina jamono la 25 ci euh, xilaafa Seydina ne Usman radiyallahu anhu génn àddina am ñu ne cent quatre am ñu ne cent sept am ñu ne cent cinq am ñu ne cent six am na sax euh, euh, ñu ne cent quinze mais imam al-Zahabi ne man damay yaakaar ne euh, loolu loolu loolu njuumte la quoi loolu moom damaa foog ne njuumte la voilà kon Ikrima an Ibn Abbas mu jëla koon ci njaati yéen ni Abdallah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf al-Qurashi al-Hashimi gane àddina ñetti at laata Yonent saa salaam di gàddaay di jóge Makka ci Shi'b Abu Talib génn àddina l'an 68 ci li gën a siiw fële ca Taa'if radiyallahu anhuma annahu qaala qaala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la tasumu qabla Ramadan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in haalat duunahu ghayaaya fa akmilu thalaathiina yawman wa fil baabi an Abi Hurayrata wa abi bakr wa ibn umar radiyallahu anhum mu ne radiyallahu anhum mu ne hadith ibn abbas hadithun hasanun sahih wa qad ruwiya anhu min ghayri wajhin voilà voilà mooy moo tax imam an-Nawawi mu ne wa qaala rawahu at-Tirmidhi rahimahullah wa qaala hadithun hasanun sahih mu ne imam at-Tirmidhi solo na ko mu ne lii hadith la boo xam ne hasanun bu baax sahihun bu wér te solo nañ ko ci wàll yu bari te wàll yooyu nag moom la imaam an-Nasaa'i daal di daal di dajale voilà moom daa yooyu lool imaam Ahmad imaam Ahmad ibn Shu'ayb an ci yooyu moom da cee ay dajale yu sew sew yeeg yooyu ci sunanam rahmatullahi alayhi léegi nag ñu des masala yi hadis bii nga ne ma noo ah, xaaral yow <laughs> ginnaaw lii taxrij beeg yooyu mais mooy. xanaa am na lu doon jiir ban lëkkaale la am man la wax nga dëgg lëkkaale mag suñu bunt bii mooy lan xadiis bi dane laa tasuumu qabla ramadaan waaw bu leen woor laata ramadaan mook xadiis bi ñu jóge woon dinaroowuñu loo laa yataqaddamanna ahadukum ramadaan bi sawmi yawmin aw yawmayn bu kenn ci yeen jiitu woor Ramadan benn wala ñaari fan lu dul koo xam ne dafa ne woon loolu moo doon aadaam moo doon sunnaam na ko woor fii mu ne laa tasuumu bu leen wor qabla Ramadan laata Ramadan suumu woor leen ne ru'yatihi fekk di ngeen ko gis bu ngeen nekkee ci koor gi it waru génn koor yi tamit ngeen dugg ci koor yi tamit ngeen ko gis fa in xaalat bay duunahu xayaayatun fa akmilu salaasin bu dee daa dox seen digganteeg ay nuyu ay nuyaaj ay niir na ngeen matal salaasina yawman trente fan loolu mooy li kaalema bunt bi mooy tere gu ñu tere ku woor laata ramadan waaye loolu tere bi dafa joyu mais lim ci jublu mooy ki nga xam ne day wooru yawmu shakki loolu la moom lay wax moo tax mu teg ci te waxoon nañ la ci bi ñuy gis xadiis bële ne bi imaam al-Hafiz Ibn doon wax li tax waaw naan am na boroom xam-xam yi ne xikma bi tax ñu tere lii la lii la lii la ñu ne la riwaay imaam at-Tirmidhi bi moo leeral lépp riwaay boobu leeral na lu tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam dal di koy tere baax na boo ba ëndee xadiis bi da cee teg na suumu li ru'yati na ngeen woor ndax da ngeen koo gis wa aftiru li ru'yati te ngeen dog parce que da ngeen koo gis mooy day bañ kuy dugg ci ramadan te amoo ci lu leer nga teg ko ci ay chak bon yaakaar naa bon comme lu gën a loolu la yeneen saasam bi tere waaw moom la naan laa tasuumu leer na te hadis bi waxoon nañ la ko bii passé biñ naan liy gën a leeral dëgëral loolu que ne lool la contrairement ak ñu naan dayiqu la faqdiru lahu mooy na ngeen ko xatal comme li ñu riwaay bi gën a siiw ci imam ahmad ndax am na yeneen riwaay xam ne daa wax ko mu waa jumhur waaw nenoo loolu dañ koy tere am boo xam ne dana imam bi lañuy ñuy waaw comme alxasanul basri moom loolu la gis waaw bu nee nañ woor ñu woor bu nee duñu woor ñu bañ a woor waaye yooyu yëpp gënu li gën a mooy wax waa jumhur kon lii li wax la tasuumu qabla ramadan mooy di woor ngeen weer moo tax mu ne suumu li ru'yati nga xam ne lañ naan gis nañu weer wem gisuñu ko waaw mu lëndëm loolu moom bu leen ko woor waaw bu ngeen ko gisul bu leen woor ci suba ga waaw moo tax mu ne suumu li ru'yati waaye bu ngeen dogit mu melaat même occasion yooyu mu lëndëm bés ñu naan ah koor gi jee xam déet bu leen ñëw ne ah kon nag nañ leen nañ leen bi nañ leen nañ leen dog déedéet waaw mu wax lan mooy waral yow mu shakki liy indi mbir mi dëgg-dëgg mooy ay nuage mu bañ a leer waaw moo tax yeneen bi alay saa salaam waxul mukk ne weer wi newu fi parce que bu nee fa in xaalat duunahu bu doxee seen digganteeg weer wi rayaayatun ay niir kon kay mooy mu ngi fi na fay nekk <laughs> mais mbir mi dañ ko ak ci gis loolu lañ la doon wax waaw nit ñi mënuñu toog rek naan weer wi war naa mën a feeñ kon nag doy na doyut waxoon nañ la séentu weer jaamu yàlla la ak càggante gi nga xam ne moo ñu dugg léegi daanaka réewu jullit yu waaw ñi ci mucc illa man rahima rabbuk waaw dañ koo sàggane du seen affaire waaw ba pare nag saa bu yooy xewee ñu nekk ci télé yeeg rajo yi naan dañuy débat jarul débat ja débat yu metti yi jaru ko xadiis yaa ngi dafa leer nañ tënku woon ci kese mu jeex waaw mbir mi féete boor waaw loolu dafa leer nañ léegi nag sauf masalaay xadiis bi eh, dañ koo gisoon ci xadiis bi nga xam ne mooy hadith mille deux cent vingt et un ci chapitre deux cent dix-sept baabu wujuubi sawmi ramadan wa bayaani fadlu siyaam wa maa yata'allaqu biha mooy bu hadith sayna Abu Hurayra bi mu ne wa anhu te boo gisee ñoom ñaar ñoo niru dana wa anhu radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghubbiya alaykum fa akmilu iddata sha'baana thalaathiina muttafaqun alayhi wa hada lafdul Bukhari wa fi rahimahullah wa fi riwayati li Muslim rahmatullah alayhi fa in ghumma alaykum fa suumu salaasiina yawma hadis boobu moom bii gis nañu mu lu ñuy wax waaw fii nii liñ ci kii rek li ci imaam tax mu indi ko fi mooy la tasuumu qabla Ramadan bu leen woor di anticiper di njiitu istiqbaalaan comme bi mu ñëw ci riwaaya imaam Nasaa'i di ko dëgmal di ko jiitu moom ramadan istiqbala dëgmal loolu mooy tere googu nga xamante ne dañuy tere yow mu shakki ku koy woor am yéene boole ko ci ramadan loolu lañ tere waaye bu dee koo xamante ne nii moom aadaam moo doon da doon la mu tombeeg bés boo xam ne da doon naafila tout le temps comme kuy def siyaamu euh, yàlla daawud nabiyullahi daawud li muy li nga xamante ne mooy <coughs> kooru yonentub yàlla daawud alayhi salaatu wassalaam nga xamante ne da doon woor yawman wa yuftihu yawman doon woor <coughs> kaana yasuumu yawman wa yuftihu yawman comme ni ko nen saa sa waxoon Abdallah ibn Amr gisoon nañ ko fii radiyallahu anhuma ci Riyad bi da doon woor bés di dog bés kooku bu dee ne daa dogoon bés bi bi bi yawmu shakki bés boobu day tombé bés bi nga xam da ko doon woor kooku yoneen saa sa na ko yow man ngaa woor kooku gaawul voilà mais ki nga xam ne daa toog mais ah bon nan daal même bu dee waajooju amoon loolu mooy du ko woor ci yéenee ramadan mais woor ci yéenee naafila am ngam tam moo na def voilà loolu am solo <laughs> voilà kooku permettre wuñ ko bu woor di ko jàtte ci ramadan déedéet parce que ramadan du saxe lu dul ci lu wóor waxoon nañ la al yaqiinu muy shaaban bi ñu nekk la yuzalu bi shakk kenn du ko fi dindi naan shaaban jeex na parce que ay ay ay ay sàkk moo fi nekk weer wi feeñ naan feeñul waaw te chaque tamit dina dugg ci koo xamante ne daa ñëw ne bon man <coughs> gis naa weer mais waa ji faasiq la <laughs> waaw mooy waa ji gaa yi dafa lëndëm ñuy séentu weer yi kenn gisul benn waay jóge nee moom gis na sauf ko benn waay boobee moom faasiq la quoi kàccoor la waaw kooku kenn du dégg ay mbiram <coughs> kooku kenn du bàyyi ay xel ci li mu wax waaw loolu kenn du bàyyi xel ci li mu wax <laughs> waaw te waxoon nañ la li gën a dëgër nag yow mu sakki mooy du dafa leera ah, parce que bu leeree loolu amatul benn sikki sàkk bu dee dafa leer ñu séentu ñëpp condition ñu gis ko taxaw mais kenn gisu ko loolu du du du du temps ah. mooy dafay newul jeex na voilà loolu mooy li gën a dëgër am na ñeneen ñu naan boo yow mu sakki mu leer ak mu ñàkk a leer ak yam loolu ko voilà loolu imaamu Nawawi ci al-Majmu' doon na ko leeral noonu naan yawmu shakki huwa yawmu thalaathiina min Sha'baan mu naan yawmu shakki xam nga mooy lan mooy bés bi nga xam ne mooy trentième guddi loolu lay wax pas jour bi voilà parce que mooy guddi gi lay tàmbalee di dem euh, ci bëccëg gi euh, ci Sha'baan mooy vingt-neuf Sha'baan jeexee ba timisu trentième bi jug loolu mooy mu shakk ida waqa fi alsinati nnaas annahu ruya ruya bu dee nit ñi ngi naan am na ñu naan gis nañ ko am ñu naan gis suñu ko yooyu te amul kenn ku wóor ku ne moo ko gis waaw parce que ñoom moom li mu dëgëral te lool la roye suñu mazhab même bu dee am na beneen wax bi naan ñaar il faut ñu mat ñaar ñii gis ngir ñu man a woor ñu ko wax ne gis nañ ko loolu ginu la dëgër alhamdulillah li dëgër ci suñu mazhab mooy euh, bu ko kenn rek gisee comme nañ ko waxoon sànq ci duggu Ramadan léegi mu ne bu dee kenn ku wóor neewul ne gis na ko wala boog euh, <coughs> mu wax ko waaye ci masabu ñi nga xam ne dañoo jàpp ne deux lañu ñu ne ah yow kese yaa ko seedekat te il faut mu mat deux voilà bu boobaa ñooñu duñ jàpp waxam jooju par exemple parce que ñaar lañ wax voilà kon bu dee nag ak faasiq la hmm, koo xamante ne nii ak la moo ko wax kooku ay waxam kontul waaw wala xale boo xam ne majeerul mu ne aw sibyaan waaw ñoo ñooñu seen wax dëgërul am na nag lu mu ci dëgërul aw qaalahu adadun min an-nisaa wala mbooloo ci jigéen ñi ne gis nañ ko <laughs> loolu mu ne loolu du parce que bu dee bu dee ñu naan saxaada la parce que am na ci borom xam-xam ñaan bu ko benn góor gi te ñaari jigéen parce que loolu mooy taxaw euh, comme l'alxuraan wax ne euh, bu dee ne euh, bu dee jigéen ñooy seen ñu nekk imra ñaari jigéen yoo xam ne bu kenn ki juumee keneen ki man koo gàgganti ne ah lii la woon voilà kon loolu wala ab fasik kooku kenn du ko du ko du ko bàyyi xel <laughs> waaye mu ne bu dee amma idha lam yutahaddath bi ru'yati ahadin waaw mu ne bu dee kenn waxalul ne bi ru'yati ahad kene weer wi ah am na ku ko gis ak yu mel noonu falay sa bi yawmi shakk loolu du bésub shakk ah mu ne loolu nag moo xam asamaan si leer na eh, eh, eh, wala daa daa daa niyaaja ci yem mu ne lii mooy hada huwa al madhab wa bihi qata al jumhur te li al jumhur ci la dogu dañ naan la yawmu shakk insha allah li gën a dëgër lenn la mooy li nga xamante ne nii dafa am niyaaj waaw dafa am ay niyaaj yu tax nit ñi mënuñoo weer bu fi newoon it dina jafee gi solo duñu ko gis tax loolu ñu dem séentu ji loolu wax waaw mais waxuñu ñoo xamante ne parce loolu man na xew am ñu ko gis ah voilà loolu moo tax imam Abu Hanifa rahimahullah doon wax ne ci cas boobu moom la d'accord na boo kenn gisee d'accord na waaw parce que loolu condition yi la te mën na mën na leer juste nuage bi pousse fenn am ku gis loolu mën na nekk waaw mais bu dee ne kenn séntuwul comme ñun léegi li nga xam ne moo xew ci suñu jamono ci yenn gox yi waaw ñun Sénégal wala alhamdulilah gars yi dañ am na ñuy séntu France fii am na ñuy séntu ak yeneen ah. bu dee li nga xam ne dañoo sàggane mbir moomu <coughs> te waxuñu ne ñëpp séntu ji suu muulu yi tekkiwul ku nekk yaa war a gis déedéet xanaa déggoo doon wax nan la weeru koor du duggeem ñii naan il faut mu am ñaari ñu ko seede am ñu ne benn kese doy na kenn nga foog ne koo xam ne ku wóor la koo koo koo ñit la voilà loolu daa leeral waaw il faut pas ñu jàpp li ru'yati yi euh, euh, suumoo li ru'yati yi waftiru li ru'yati yi ku nekk rek mooy il faut ku nekk moo koy gisal boppam kon loolu kon koor kenn du woor <laughs> waaw wala dina am ñoo xam duñ ma sa woor parce que naa man gisuma non man moom lay las gisuma comme que gisuma nag man ça am me concerne pas alors que mbir mi lay sa lay sa bizarre ah, du noonu waaw mooy bu ko ñu wóor gisee waaw waaw loolu doy na waaw wala comme li ñoom al imaam al Hasan al bi wax ne bu dee ne imaam bi moo décrété na léegi moo jiite réew mi yëpp yooyu taxawoon nañ ci ci siira bi léegi noonu a yaatu bi ñuy wax ci wàllu ahkaamu siyaam le règles du jeune du ramadan voilà foofu moom ci la gënoon a leer ci ma <laughs> yooyu yëpp duggoon nañ ci détail yooyu voilà kene ki nga xam ne moo jiite gox bi bu nee nañu woor te loolu imaam Ahmad xam nga loolu wax ànd ak al ku mel ne imaam al-Hasan al-Basri rahimahullah nañu woor voilà waaw. léegi kon mooy li ñu bëggoon a wax fii mooy que euh, li nga xamante ne nii mooy yow euh, yawmu shakki mooy guddi la goo xam ne vingt neuf mooy trentième guddi voilà parce que guddi gi lay commencer voilà bu dee vingt neuf loolu bu guddul. mooy jour bi nga xam ne moo nekkoon jour vingt neuf ci timis gi ndax bu timis jotee trentième guddi gi du trentième jour bi commencé ndax guddi gi lay tàmbale moo tax ramadan jamono ji ñu gis weer wi mooy jour boobu ci heure boobu da ngay gis weer wi commencé woor déedéet man ngaa lekk man ngaa naan man ngaa sëy man nga def yëpp waaye bu fajar gi xa toog bu guddi gi demee ba fajar gi xar léegi yooyu yëpp jeex na voilà kon mooy bés boobu la commencé léegi nag mooy guddi googu noonu après timis bi noonu bu ñu xoolee fekk mu lëndëm gisuñu waaw kay loolu wala mu lëndëm loolu mooy yow mu shakk parce que sikki sàkka lay am mooy possibilité bés boobu bokk ci Sha'ban bu dee baraxlu la waaye possibilité mu nekk premier jour Ramadan waaye loolu il faut nit ñi séntu mais bu dee kenn séntuwul ñu toog parce que li ma la wax moo ci am mooy possibilité ñu gis ko mën na ne am su bu dee liñ la doon wax ne suñu moyen léegi dañoo wan ne de toute façon euh, guddi gi bët manu koo gis comme li ñu daloon keroog ya a deux semaines ci jeexitalu koor gi bët manu koo gis télescope manu koo gis yooyu di fuye kii manu koo gis loolu moom du yow mu sakki loolu mooy weer wi dafay newul voilà loolu moom mooy mooy rek weer loolu du yow mu sakki ah loolu mooy weer wi dafay nekkul du tout waaw du ne rek tout le temps dañ naan trentième jour mooy euh, guddi mooy mooy mooy yow mu sakki ah déedéet fu mu nekk yow mu sakki mooy ci loo xam ne possibilité mu nekk fi wala déet loolu mooy indi idée de chakk bi sinon bu dee ne beneen possibilité bi amul lan la nekke fakk du chakk loolu yaqiin lalu leeral leer voilà te wax naa la lool teguwul ci ay taxminaat ak ay je pense ak je suppose comme ni nga xam ne noonu la doon demee avant avant loolu bokkul ak léegi daa gën a précis ak moyens yi ñu am bon léegi dafa gën a précis voilà <laughs> kon loolu lu am am solo la léegi nag bon masalaay e, e, yooyu moom romboon na li nga xamante ne nii mooy e, ci jotaay ci xadiis boobu ñu la fàttali léegi bu ibn bu Abu Hurayra radiyallahu anhu te tamit bii weesu am na lu luñ ci waxoon masalaay boroom xam-xam yi que ne mooy de toute façon day da du wér képp koo xam ne dafa yéene ne day woor bis boobee ihtiyaatan ak loolu boole ko ci ramadan yow de toute façon sa woor googu baaxul même bu dee ne après leer nañu bañ demee ba ci biir que ne ramadan la woon parce que lu tax tegul woon ci yaqin même bu dee mooy mazhabu li gën a siiw ci mazhabu imaamu Ahmad te tamit lu ñuy nettali la du ko jële ci Ibnu Umar même bu dee ne imaam al-Bayhaqi yooyu ñuy wax ci imaam Ibnu Umar ak yenn saxaaba yi ñu koy nettalee moom imaam al-Bayhaqi rahimahullahu taala remettre na en cause yooyu yëpp. te ak sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha tamit doon nañ ko jëlee ci moom mu ne man moom ma woor <laughs> benn bés boo xam ne ci Sa'baan la waaw eh? ñu laaj ko ci woor yawmu shakki mu ne li an asuma yawman min Sha'baan ahabbu ilayya min an an uftira yawman min Ramadaan waaw man moom ma woor benn bés boo xam ne ci Sha'baan la moo ma gënal may dog bés boo xam ne ci Ramadaan la xam nga loolu lépp ak sayyidatu Asmaa magam te euh, dañ doon woor li nga xam ne mooy yawmu shakk ci ramadan waaw ah loolu it lu ñuy nettali sayna Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anil jami' comme waxu sayyidatu Aisha bi li an asuma al yawma alladhi yushakku fihi min sha'ban ahabbu ilayya min an uftira yawman fi min ramadan voilà comme li imam euh, sayyidatu Aisha radiyallahu anha waaye imam al-Bayhaqi rahimahullah dane hadis bi lii ñuy nettali Seyna Abu Hurayra di sana dëgg ndax riwaaya Seyna Abu Hurayra an nabii bi mu jëli sene saa sam fi nahyi mu tere an taqaddumi shahri bi sawmin illa an yuwaafiqa an yuwaafiqa sawman kaana yasum asahhu min hada mooy hadis bi ñu gisoon bi weesu deux cent mille deux cent vingt quatre bi mu ne loolu hadis boobu moo gën a dëgër lii foofu moo gën a dëgër lii ñu naan moom lañ ko nettali mu naan ma woor benn bés ci Shaabaan moo ma gënal dog ci benn bés ci Ramadaan voilà waaw doon nañ ko nettali tamit Seydina Ali radiyallahu taala anhu mu ne loolu yu ñu nettali Seydina Ali loolu dese naa demee noonu waaw <laughs> waaw loolu mu ne innama qaalahu Seydina Ali imam al-Bayhaqi rahimahullah mu ne Seydina Ali radiyallahu anhu dafa waxoon lool inda shahadati rajulin ala ru'yati al-hilal benn waay boo xam ne dane woon daa gis euh, euh, euh, weer wi waaw fala hujjata fii mu ne loolu nan la ma amee hujja mooy daa daa daa daa daa waxu waaje <laughs> mu wax lool waaw ah mu ne kanta ibnu Umar mi ñuy nettali lool xam nga ibnu Umar siiw na ci loolu mu ne wa amma mazhabu ibnu Umar kanta jëmuwaay ibnu Umar radiyallahu anhuma fi daalika mu ne faqad rawaynaa anhu annahu qaala ñun de ñun imaam al-Bayhaqi rahimahullah soloo nañ jële ci moom ken nee na law sumtu sana kullaha la aftartu ah, ah, ah, al yawm alladhi yushakku fihi mu ne bu ma wooroon at mi yépp dinaa dog bés bi nga xam ne moom moom la ñuy dute naan est-ce que di ko sikki sàkk ci ramadan la bokkam déet waaw mu ne wa fi riwayati an wa fi riwayatin Abdul Aziz ibn Hakim al-Hadrami mu ne te am na ci riwaaya boo xam ne Abdul Aziz ibn Hakim al-Hadrami al-Hadrami rahimahullah moo ne ra'aytu ibn Umar ya'muru rajulan rajulan yuftiru fil yawm alladhi yushakku fihi mu ne man maa gis ibn Umar ah di digal benn waay boo xam ne dafa wooroon <laughs> bés bés boo xam dañ ci doon sikki weer wi feeñ naam feeñu mais gisuñu ko wala boog ña ko wax dëgëruñu gaa yi kenn woorul mais am waa ji woor Ibnu Umar ne ko hé dogal aywa <laughs> naan ko digal naan ko dogal waaw <laughs> waaw mu ne wa riwa qaala wa riwayatu Yazid ibn Harun tadullu ala anna madhhab Aisha fi dhalika madhhab Ibn Umar fi sawm mu ne te riwaaya bi nga xam ne Yazid ibn Harun moom leen di rahimahullah day tegtale ke ne jëmuwaayu sayyidatu Aisha ci loolu comme mazhabu ibnu Umar ñoo ci woor waaw waaw ida ghumma ash-shahru duna an yakuna sahwan bu dee ne dafa lëndëm nekkul mu leer voilà kon nag imam al-Bayhaqi teg ci ne wa mutaaba'atu sunnati thabita wa ma alayhi aktharu as-sahabati wa ama wa awaamu ahli al-madinati awla bina wa huwa man'u sawmi yawm ash-shakk voilà imaam al-Bayhaqi mu ne topp nag lii lépp même buñ la waxee wax nañ ko mais léegi wax ji yëpp ay saxaaba yu wax te gis nañ luy wane ne seen wax yooyu sax ñuy jële ci ñoom am na leneen lu ñu wax waaye waxu ji wax ji mooy dañuy xool lan moo ci dëppook yeneen waxu yeneen saa saa topp sunna de yu sax te comme yi ñu fi gis ay laa tuqaddimu laa yataqaddamanna ahadukum laa taqaddamu ah, ramadana ainsi de suite yooyu dafa leer nañ waaw topp ko ak li nga xam ne la ëpp ci saxaaba yi radiyallahu ci lañ jëm ak tamit euh, euh, mooy euh, ñi ëpp ci waa ahlul madina ala saakina afdalu salaatu wassalaam loolu mu gën a yey ci ñun topp lool te loolu mooy lan tere ñuy woor bés boobu nga xam ne moom la ñuy sikki sa te xadiis sayna Ammaar ngi ñëw ci kanama waxoon nañ la ko radiyallahu taala anhu waaw loolu lu ama am solo la moom la al al al imaamu al Bayhaqi Euh, euh, taala daal di wax noonu muy lu ama am solo kon en masalaay xadiis bii nii hmm, euh, mooy gisoon nañ ko wallahu taala a'lam bis-sawaab wa ilayhi al wal ma'ab léegi ñu gis nag xadis bi nga xam ne moom moo ci tegu muy xadis bi nga xam ne moom la ci al imaam daal di